mu ne sëriñ bi ne na ku daw jëm ci yiw wépp yiw daw jëm ci moom ku daw jëm ci lu dul aw yiw wépp lor daw jëm ci moom fasru ila llahi am wér na lool sëriñ bi nee ne mbooleem li ngeen bëgg na ngeen koy wute ci topp yàlla mbooleem li ngeen ragal na ngeen koy fege ci bàyyi mooy yàlla képp ku daw jëm ci lu lu neex sunu borom lépp lu mu bëgg daw jëm ci moom ku daw jëm ci lu dul lu neex sunu borom lépp lu ragal daw jëm ci moom wér na lool sëriñ bi nee na boo dee gis yàlla ci lu ne mu di la may ay yiw ci lu ne di la fegal ay lor ci lu ne ndax moo bind lu ne loo ko gis mu def ko loo gis mu def ko bunt bu lay àggale ci moom loo ko gisul mu def ko kiiraay luy dox sa digganteeg moom la walxiyaasu billah sëriñ Tuubaa xaadalahullahu muxtar loo nee na xol ak làmmeñ ak mboolem cër yi ci def ku ne am na ab dal ak lu muy dunde dalub xool mooy wéetal yàlla ab dundam mooy yéene lu baax ak di xalaat xalaat yuñ gërëm dalu làmmiñ mooy tudd yàlla ab dundam mooy wax lu baax cër yi des yépp seenu dal mooy lu war ak luñ sopp seenu dund mooy lu dagan lu ñuy dimbandikoo ci lu war ak luñ sopp suñu war na su mun a wér na lool sëriñ Tuubaa xadalahu laahu maxtaara na ku xam ne yàllaa ngi ànd ak moom fu mu nekk muy topp ndigalam yàlla di ko teroon ku xam ne yàllaa ngi ànd ak moom fu mu ne muy teet ay tereem yàlla di ko musoon yàllaa ngi ànd ak yéen ci di leen digal ak a tere kon na ngeen ànd ak moom ci topp ay ndigalam ak bàyyi ay tereem ku ànd ak moom ci topp ay ndigalam muy ànd ak moom ci teral ko ku kuy ànd ak moom ci teer ay tereem muy ànd ak moom ci musal ko wa anjayna alladina amanu wa kaanu yattaquna inna allaha maa alladina taqaw wa lazina hum muhsinoon wér na lool sëriñ bi nee na itte mën naa taxa mën naa tax law loo waroon a am sim at nga am ko ci benn fan itte mën naa tax itte nag mooy xaqida mooy pas-pas bu dëgër rek mooy pas-pas bu dëgër maanaam dogu daal ak dogu ak dogu daal mën naa tax loo waroon a am ci ci benn ci am at nga am ko ci benn fan Hmm. sëriñ bi nee na yàlla daa digle dige cere te bokk na ci rafet njort di def lim la digal di yaakaar àjjana di daw lim la tere di yaakaar mucc ci safaan bokk na ci topp njort bàyyi topp ndigal di jëfe tere ànd ak di yaakaar ak texe hmm. sëriñ bi mas naa sërmal tàkkusaan ne ku bëgg a tàbbi àjjana na jublu yàlla ci topp ay ndigalam ku bëgg a mucc ci sawara na jublu yàlla ci bàyyi ay teram wér na lool sëriñ Tuubaa xaadalafa laahu maxtaar loo nee na lépp lu tax lu tuxu lu toq ci seenum xel wala muy yëngatu ci seeni làmmeñ wala seeni cër loola aw yoon la xool leen nag bu baax fan la leen jëme bu dee luñ digle àjjana la leen jëme bu dee luñ tere sawara la leen jëme bu dee luñ diglewul terewuñ ko nag ca àll ba la jëm bismillah yóbbuloo loo yóbbuloo leen loolu weer na lool sëriñ bi ne ne yàlla nii boroom mi def yi digle na dige tere tëkkoo tegtal na leen li leen di àggale ajjana ngir ngeen topp ko tegtal leen li leen di àggale sawara ngir ngeen moytu ko weer na lool sëriñ bi mas naa wax maam cerno fere yi ñu ci ndigal yi mu ne ko waawaaw mu ne ko buñ ko bokkee yéwénal ma bokk faj seen aajo ne ko bindal yaari wama mu bind ko mu ne ko foofu ma leen naxe laa la bëgg xamal bi ma gisee wama min dabbatin fil ardi illa ala risquha nga xam ne sunu borom moo ko moo gàddu lépp gis wa ma jinna wal insa li abuduni nga xam ne gàddulu ko kenn laa bàyyi lee mu gàddu nekk ci lim gàddul diir bu yàgg wéet ca lool ba mujj mu ne ma ahmadu yaa ngi ci li ma gël yaa ngi ci li ma gël bàyyi li ma gàddul ma ne ko waaw mu ne ma xam nga lu ma lay fayee may naa leen yëpp wér na lool sëriñ Bàññi Njaay nee na sëriñ bi mas na koy ñaanal ñaan gu yàgg ba mu tiflee ne ko boo demee bu kenn dox bu kenn mën a dox sa digg ak sa borom dégg ko wax ko ñetti yoon mu ne ko insha allahu jug sëriñ bi woowaat ko ñaanaat ñaan gu gudd tifli ko ne ko boo demee bu kenn mën a dox sa digg ak sa borom dénk ko ñetti yoon mu ne ko insha sëriñ bi ne ko mën ngaa dem ba muy dem wax ci xelam lii day lëf la sëriñ bi ne ko looloo tax ma bëgg laa yóbbulul àggal suuf sunu borom boobu ma lay wax saa soo nee ko ana nga mu ne la maa ngi nii nee na mu ne ko luy ana nga sëriñ bi ne ko mooy sax ci lim lay digal mu ne ko luy maa ngi nii sëriñ bi ne ko mooy loo bëgg mu defal la ko sëriñ Tuubaa xaadaloxo laaw maxtaar la nee na nuyoo ñeenti baat la assalaamu aleykum wa aleykum assalaam ba jàmm nga am jàmm rek nee na assalaamu aleykum bi nga koy wax ki ki ngay nuyu yaa ngi koy wax ba yaa ngi ci ndigal li wa aleykum assalaam dana la waaw waaw nga ne ko kon da am jàmm baa jàmm nga am jàmm rek da nga ne ko mbaa laaloo lu ñuy tere mu ne la waaw nga ne ko kon da nga mucc su ngeen joxantee loxo ba noppi ka gën a xam yàlla moroomam na ca daal di nekk te lum yàgg-yàgg bu leen fa wax lu ñuy tere loolu dig ñuy wax sëriñ Tuubaa xaada loxo lahu maxtaar loxo nee na taalibe bu sax ci ndigal mu ngi mel ne gàtt bu buñ teg ci loxob ser bi bu saxul ci ndigal mi ngi mel ne gàtt boobu ñu teg ci loxub sër bi mu ne ko fa yaax di seet fu gën a naat su ko su ko defee mën na faa gis jur gu mel ne moom buñ sàmmut te ëpp ko doole fuuf te du gis lu dox seen diggante ab sër bi boobu moo xam ne mooy ab sàmm yaax mooy wàcc gu gaaw sëriñ bi nee na ñaar ñoo gis kenn ka daa am lu mu bëgg di ko wut ka ca def am lu mu ragal di ko daw kookee di am lu muy wut nee ko li ko gën a noppal mooy mu sax ci ndigal yi ndax ñoom it ñu ngi seet ku sax ci ñoom bañ defal la nga bëgg kookee di daw lu mu ragal itam nee ko mu toog te bàyyi tere yi ndax mbooleem li ñuy li muy daw mi ngi seet kuy defi tere misaalam mooy kaso bañ koy tabax ñeewuñu néeg néeg kenn la kuy defi tere rek moo ko tax a jóg xëy na li tàmbalee ci misaalu misaalam mooy ki doon ñett li moo ko ci yokk ngir leeral Sëriñ Tuubaa xaada loxo laaw maxtaar loxo mas naa jóge ci jàkka ja jubali ca daara ja ba mu agsi ne leen ba ba biddantiwu leen ñu ne ko déedéet mu ne ku bëgg wërsëg du ko def daa ne na ngeen def bëgg ngeen solo daaji ne na ngeen def bëgg ngeen tula ñu ne ko waaw waaw mu ne ndaw daana ko bëgg xam ngeen ko ñu ne ñu defe ne lu ñuy bind lay doon mu tomb ñetti tomb bul yéene kenn lu bon bul def kenn lu bon bul wax kenn lu bon bu ko defee boo ko defee loo xam ne waaye yéene na la ko wala mu wax la ko wala mu def la ko ca waaji rek lay dellu loolu mooy tul sëriñ bi nee na soxlawoo leen li leen la leen di gunge ci bàmmeel soxlawoo leen la leen di gunge ci bàmmeel dee leen wet li bala nga soxlawoo leen la leen di gunge ci bàmmeel di leen wet wetli ba ngeen faa dem te mooy jëf gi yow al iman ak islam ak ihsan nag moo leen di gunge al iman mooy nga bañ a bokkaale yàlla ak dara islam mooy loo man ci liñ la digal nga def ko ihsaan mooy boo koy def buñ ci àndeeg yow nga def ko buñ ci ànd ak nga def ko sëriñ Tuubaa xaadalohu la muxtaaralohu nee na mas euh, mas naa laaj benn waay foo nekk muy waxi dëkk maa maa ngi dëkk sàngam xanaa sëriñ bi ne ko man de léeg-léeg damay laaj kenn foo nekk muy tudd ay dëkk dama bëggoon ku ma ci laajati rek mu ne ma maa ngi ci waajib ak man du du sunna di sunnay noppalu waaw ah. damaa bëgg ku ma ci laajati rek mu ne ma maa ngi ci waajib ak man du di son ni noppalu ci mu baax daa dina gees sëriñ bàññi njaay ne ko ana yow foo nekk mu ne ko maa ngi fa nga fa nga ma bawoon mu ree ne ko waa jooju la sax waaye kon loolu mu wax ngay wax sëriñ Tuubaa xaadalohu laa muxtaara lahu nee na al iman ak islam ak ihsan bu diine de ak càlla la ñetti jaaru lañ yoo xam ne benn mënu cee dem wàcc moromam ndax bañ santaanee ñëpp am iman buñ waxutoon ci xol kon ku mu neex nga ne nokket ne ab judit waaye boo ko waxee ñu ne la ñu ne la iman ci xol lay nekk waaye bu fekkee imaam ci xol lay nekk te xolam kenn gisu ko dañ naan nañ seeti islaam te mooy ay toolam ñu ñëw fekk ko ñax wa ñaq wa dale ca bopp ba ba daanu ca pànk ya ñu ne wax na dëgg nañ seeti ihsaan te ihsaan ci lépp lay nekk ñu xool jëfam lépp yàlla yi kese tax ñu ne wax na dëgg iman islam ihsaan mi ngi ci moom sëriñ bi nee na li fi nekk mooy lu mat a def ak lu mët a def ak lu ëpp a def li mat a def mooy jaamu yàlla dana la jëriñ ci àdduna ak alaxira li mët a def mooy fo du la jëriñ ci àdduna du la jëriñ ci alaxira li ëpp a def mooy mooy yàlla da lay alag ci àdduna alag alag la ci alaxira waxi sëriñ bi ci xam-xam innama yaxsha allahu min ibadihi al ulama inna allaha azizun xafur Sëriñ Tuubaa xaadaloxo la muxtar nee na xam-xam ñaar la buy jariñ ak buy lor bii jariñ dalay wommat jëmale ajjana bii lor dalay wommat jëmale sawara wér na lool sëriñ bi nee na xam-xam ñaar la bi lay jëriñ ci àdduna ak alaxira ak bi la dul jëriñ ci àdduna ak ak bi lay jëriñ ci àdduna ak alaxira mooy li nga xam ci lu baax di ko def ngir jëmmi yàlla ak li nga xam ci lu bon di ko bàyyi ngir jëmmi yàlla bu nit dee kenn bu nit dee génn àdduna lu dul ñaar yii du ànd ak moom lim defoon ci lu baax moo koy tàbbal àjjana lim bàyyi woon ci lu bon moo koy musal ci sawara lu dul ñaari xam-xam yii nag day jóge te ko ko xam dellu ci téere ya jóge ci téere ya dellu ci alquran jóge ci alquran dellu ci lahul mahfuz lii mooy xam-xam bi ñuy wax ci alquran moo tax sunu borom di wax naa wa qul rabbi sitni ilman ak min kam min fi atin xalilatin xalabat fi atan kathiratan bi ismillah daa li tànnkat bi tànnal kañ tànn mooy la ñu tànn ci mbooleem yëf yi te mooy xam-xam bu am njëriñ Sëriñ Tuubaa xaadallahu la musaar nee na xam-xam bokk bokkul ak xam yàlla bokk na ci misaal yi xam yàlla sunu borom boo gisee aw aw jiw xam fa muy mujj bu saxee ndax dana rafet ak dana ñaaw ak yeneen ya ca ya cay sosu wér na lool wer na lool sëriñ bi mas naa woo Cerno boole ko ay nit ne ko damaa bëgg nga ànd ak ñii ngeen dem raxasal ma sama der mu ne ko moo yow sab der am na lu ñuy raxasa mu ne ko axakay doomi soxna yi dañ ne damaa fay jàngu yi ma bëgg nga ànd ak ñii xamal leen li ma la xamal su ko defee danañ xam damaa fay jàngu yi am dama ko taal daal di wëlbatiku ca ñooña ne leen jàng mii jàng mii ma leen digal damaa bëgg mu bañ yàq ci liggéey bi dara damaa bëgg ngeen doon paaka te bañ a doon gobar paaka day dagge ñaari wet gobar genn wet genn wet rek lay dagge na am na ko mas jox sëriñ bi ab kaamil mu ne ko lu jàngi xewi xewwi téere bi téere yii na leen jàng door a jëm fooy jëm li mu ne ko al axdari yu ak risaala ak al ajromiya ak ak sanosi ak sanoon yi hmm. loolu mooy gàttalum nettali bi waxi sëriñ bi ci sant ak muñ innama yuwafa sabiruuna ajruhum bi xeyri xisaabin waskuru lii wala takfuruuni am na ci taalibe yi koo xam ne sëriñ bi da koo wàcce woon waaye mu am ay ak njëbbal mu am ak njëbbal liñ ci jur mooy sëriñ bi da koo wàcce woon mënut am ab taalibe ba mujj muy ñaxtu sëriñ bi dégg ko woo ko ne ko man de damaa yaakaar ne koo xam ne laataa muy ñëw ci yow sunu borom da koo defaral ab gétt ci sawara te du ko te du te du ko dindi te du ko dindi dana ko ca tàbbal nga di ko tinu bañ daal ko àjjana te dootu ci jóg daa war a sant waaye warta warta xarab mu ne ko tuut naa ko sëriñ Tuubaa xaadaloxo laaw maxtaar loxo nee na bu ngeen xamoon li ci màtt yoo dana jàpp di ci yéen dana jàpp di ci yéen li ci màtt yoo dana jàpp di ci yéen te da ci sant yàlla sunu borom wér na lool loolu day wax boppam ñoom yu mu xam moom dong na Hmm. yooyu mas nañoo bari gànnaar lool sëriñ bi wax ne bokk na ci mbir yi gën a gànjoro mbir moo xam ne ci ay tegtal mbir mbir ci ay tegtal yi la koy tegtal rek nga koy xame ndax lu ne am na sabab waaye maa ngi leen di dénk tuub ndax yàlla ci lay fare ñaawteef yi bu ngeen bëggee tuub nga gën a rafet nag bis bu ne na ngeen yéenee def li leen yàlla digal ak bàyyi lim leen tere bu ngeen defee loolu rekk yàlla dana leen dimbali ci topp ndigalam te bu ngeen defee ab rëcc rëcc mu jéggal leen dee leen yéene aw yiw nag ci mépp mbir mu ne loolu nu wax ci yooyu xam naa leer lu ko def sëriñ bi mas naa ñëw dëkk bu ñuy wax wàjja bam toogee ca penc ma dégg jigéen ji jooy mu woolu ko mu ñëw mu laaj ko looy jooy mu ne ko dama amoon benn doom bu jigéen mu dem ba toll ci dem kër mu faatu sëriñ bi laaj ko ndax dañ la ko dénkoon am dañ la ko mayoon mu ne ko xanaa dañ ma koo dénkoon sëriñ bi ne ko ndénkaan luñ la dénk dem ba di ko fob ku ne di ci dégg sa baat mel na da nga koo fasto woon a delloo am yàlla la ko jubloo rek yàlla mi ko dénkoon jëlaat ko muy jooy sëriñ bi nee na ku dul tooñ doo fayu yaa ngi ci sange su amul buntu sange mooy ab dencuwaay rek saa soo tàmbalee fayu sàq nga buntu daa ne damaa mos ci ñu tooñ ma ma muñ loo xam ne moo tax ma di leen digal kuñ ci tooñ mu muñ ndax dañ maa tooñ ma muñ ñu fayul ma fay ma sëriñ bi nee buñ la tooñee nga muñ ngir yàlla yàlla day fayul tooñ gi fay la muñ gi sëriñ Tuubaa xaadalahou laaw maxtaar loo nee na bi mu nekkee maa yomba am na bis ab commandant ñëw ne ko yowey Ahmadou Mbàkke mu ne ko waaw mu ne ko mbaa xam nga ne liñ ma sant ci danaa ko def sëriñ bi ne cell mu waxaat ko ko ba muy ñetti yoon sëriñ bi ne ko manit li ma sama borom sant danaa ko def mu ne ko lu la sa borom sant mu ne ko loo ma def ma muñ ko mu ne ko loolu ñépp la ko sant ndax mooy inna allaha maa sabirina sëriñ bi ne ko waaw waaw waaye maa ko ci mas a def <laughs> waxi sëriñ bi ci xol mu ne yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi xalbin salimin Sëriñ Tuubaa nee na xol bu dee wëndeelu ci xalaat nguurug sunu borom gu nëbbu gi bu delsee yu faddu lay indaale waaye bu dee wëndeelu ci yuñ araamal ak yuñ sib bu delsee ay ayib rek lay indaale sëriñ bi nee na ab xol bu ci yiw nekkul te ay araf yu bari nekk ci da koy dolli ak muuru rekk misaalam mooy garab gu wex ba noppi naat naataanga ga naataanga ga da koy dolli ak wex bu fekkee nag aw yiw aw yiw ko ak yiw ku texe maga ca ma ca xol ba bu ci ay araf yu bari nekkee da koy dolli ak leer aku neexit mel na garab gu neex ay meññetam naat xikam nag saa su tàbbee ci nopp ba jàll nopp ba ba àgg ca xol ba ñaaw teef wu fa sax da koy dàq daal di tasaaroo ci yaram yi su ko defee borom xol ba nekk ku yiw amuk texe wér na lool waxi sëriñ bi ci bëri wax man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yàqul fal yaqul xayran aw li yasmut sëriñ Tuubaa la laahu masaara nee na nit ñi ñetti xaaj lañ ku yeewu ak ku dof ak ku gàtt xel ku yeewu mooy kuy jaay wurus ci lu ko gën a gànjaru ndax day wax lu baax ci làmmiñam wala muy sikkar walla mu noppi ab dof nag mooy kuy jaay wurus ciy xal wala ay jaan walla jiit ndax day bàyyi wax lu baax ak sikkar di wax lu bon wala muy jëwa ko waxi caay-caay ku gàtt xel nag mooy ki nga xam ne day jaay wurus cib dóom wala suuf wala ay sagar yu ràpp walam ñax ndax day bàyyi wax lu baax di waxi neen ak lu ko amulul njariñ wér na lool waxi sëriñ bi ci ku bëgg àgg ci yàlla wa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi xaksihin fasal sëriñ Tuubaa xaadalohu laa muxtaara nee na am na ku ko mas a wax dama bëgg àgg ci yàlla mu ne ko ndax mokkal nga isaa jaa akal munaafiqoona mu ne ko waawaaw mu ne ko taril mu tari bi àgg ci xaaloo nasxadu mu ne ko taxawal ñeent yooyu moo dox sa digg yàlla an nafsu al shaytaanu al hawa ad dunia sëriñ bi nee na luy àggale luy àggale ca yàlla sunu borom bunt la luy àggale ca yàlla kiiraay la waxi sëriñ bi ku àgg yàlla lillahi qad wasaanani ama yajurru balwa sëriñ bi nee na ba lislaam feeñee ba yowmal xiyaamati mbindeef mu taxaw wax ne yegg na ci yàlla ni ma yegg ci yàlla nee leen ko fen nga sëriñ Tuubaa xaadallahu la muxtar nee na ab jaam bu jubloo boroomam te topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem ba àgg ca moom bu ko nee saa boroom dama bëgg nangam mu ne ko sama jaam bi jël ko bu ko nee damaa ragal nangam mu ne ko bul ragal mucc nga ndax moo bind lépp te mën na lépp bu fekkee lam bëgg lum ko tànnal la mu daldi ko koy indil nam ko bëggee wa ilaa mu wottee ko leneen lu gën ci moom bu dee lum ragal la itam mu dàq lépp wala mu dàq lam ca ragal ba mel ne sawaraw sunmaan Ibrahima wala géejug Muusa alayhim assalaam wér na lool waxi sëriñ bi ci ku xam yàlla alaamatul aarifi billahi alkarim qalbun muwaxidin bi shukrin larim maa tawajjuhin li rabbil kaafi fi shiddatin wa amanin akkaafi sëriñ bi nee ku xam yàlla buy wommat jaam day dox ci digganteem ak saytaane di ko booleeg yàlla sunu borom wér